ñu ngi woon ci njàngat yoo yële <coughs> euh, agsi woon nañu ci li jëm ci alxuduud muy pen yi daan yi nga xam ne moom la sharia teg euh, ngir ñu teg ko képp koo xamante ne nii dafa dikke maxaarimallah muy yi nga xam ne buur yàlla dafa tere ne bu ko kenn def te ku ko def na ko teg lii defoon gisoon nañu introduction ci loolu ci pen yi waxoon nañ léegi lan mooy pen alxad alxaddu jamu xuduud xam nañ léegi lan lay tekki ci sharia gis nañu différence am ak li nga xam ne mooy alqisaas ak li nga xam ne mooy tanzir ci jotaay bii weesu gisoon nañu <clears throat> ay masala yoo xam ne lu jëm ci wàllu pen yi ana ci ñan la nekk farata ñu taxawal fen yi di xududullah ci kaw suuf waxoon nañ ne lool ci waliyul am ki nga xam ne moo jiite jullit ñi kooku la nekk ñooñu ñi jiite ñooñu autorités yi ñooñu la nekk farata ci ñoom waaye di ku nekk mooy tëb rek forme seeni groupe ne diw def na lii sharia nee na ku ko def nañ ko def lii ñu daldi koy def déedéet déedéet waaye fi ñu jeexale woon mooy ñu ngi doon lim yi nga xamante ni nii boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee dëppoo amul wuute que ne yii nii pen am na ci sharia ci sharia mooy daan am na ci sharia tëral na ci yoo loo xam ne nee na ku def lii nangeen ko teg lii limoon nañ leen gisoon nañ ne siis la juróom benn mbir la yoo xamante ne nii limoon nañ ko ci jataay bi weesu walillahi alhamdu wal moom lañ tëje woon waxoon nañ ne am na yeneen yoo xam ne nag boroom xam-xam yi rahmatullah yi ci seen bopp dañ cee wuute yooyu insha dinañ ci ñëw léegi dañuy reprendre fi nga xam ne moom lañ jeexale woon ci jataay bii weesu ndax li nga xam ne mooy waxtu wi daf ñoo njattoon waxoon nañ la juróom benn mbir yi nga xam ne boroom xam-xam yépp dëppoo nañ ne ku ci def benn bu ñu yëkkatee mbir mi ba ci juge bi mooy bu ñu ko indee devant le bàyyi nay leer preuve yi leer que ne waajee def pen yi day dal gisoon nañu est-ce que intervenir mën naa nekk avant yuy teg pen bi nit ki wala déet waxoon nañ la loolu avant muy agsi ci juge bi mën naa ne waaw waxoon nañ la jot exemple koo xam ne dafa sàcc yëfi jàmbur ñu jàpp ko waa ji jàpp ko loo xam ne àgg na ci loo foo xam ne dañoo war a dagg loxoom bu ñu defee àllami yaabul ak jàpp ko ne ko léegi ni ngay def danga may delloo ma baal la delloo ma liñ ma jëlal ma baal la ñu wax loolu jeex na kooku kenn du ne comme que dafa sàcc nañ leen dagg loxoom déedéet waaye bés bu ko waa ji traduire devant le ju devant la justice devant le juge boobu manula ñëw nag ba foofu naan finalement sax naa ko bàyyi quoi je retire ma plainte bu doon waxi tey waaw je retire ma plainte ah déedéet loolu amul mooy agsi nga comme li sayyidina Safwan ibn Umayya radiyallahu ta'ala anhu defoon yonent bi alayhi salaam ba mu ko waxee waaja sàccoon ay bagaasam ba mu nee ci jàkka ji alalam mu jàpp ko indi ko ci yonent bi alayhi salaam mu gis ne dañoo war a dagg loxoom mu ne nañ ko dagg mu ne ko dañuy dagg loxoom ndax lii mu ne waaw mu ne kon mën naa ko jéggal mu ne ko halla lan moo te woon defoon ko avant mu nga ma koy indil fa amara fa quti'a yadu fa quti'at yadu mu digal moom alayhi salaatu salaam ñu dagg loxo waa kon retraite du ci mën a am bu xasee ak ci devant le juge voilà te loolu la loolu la meroon ba muy wax Seydina Usaama naan ko ata naan ko atashfa'u haddan min hududil fii haddin min la ndax dangay intervenir bëgg ñu daldi teggi bañ a teg pen boo xam ne buur yàlla daan boo xam ne buur yàlla moo ko teg ndax ndaw sabam sàccee preuve yi leer que ne dafa jël te li gënoon a dëgër xam nga am na riwaaye buñ la waxoon ne la am na riwaay boo xam ne la ndaw si dafa ñëw àbbulu ne kii num tudd eh, eh, ne diw am benn ndaw bu mu ñëw benn jigéen ne ko diw moo lay àbb sa eh, benn mbir mu aal ko moom mu daal di koy jël waaye loolu noonu xam nga tuddoon nañ ko du li gën a dëgër li gën a dëgër mooy dafa fab dafa fab loo xamante ne nii ak tey sàcc la ndax loolu noonu loolu noonu bu doon lool la loolu kenn du ci dagg loxo mooy loolu aariya la aariya boo xam ne mooy loo xam ne danga koo àbb waaw ba nit bu àbbee mbir dara nit daa waa ji aal ko ko mu mu tëdd ci foog naa xam ngeen expression mu tëdd ci <laughs> en tout cas man ñun dañ ko doon wax xaw nag ci ban génération laa bokk sax <laughs> waaw mu tëdd ci daal mooy mbir mi delloowu ko waa ji waa ji manatu cee jot loolu kenn du ne waa ji dañ leen dagg loxoom non <laughs> moo tax riwaaye boobu borom lool lool du mu ngi dëgër lii dëgër mooy ne ndaw si dafa fab yeneen ñu preuve ñu jàpp ko gaa yi nag ne euh, problème am na ndax yonent mi aleyhi salaatu wa salaam moom fokk mu dagg loxoom kan mooy dem ngir fexe intervenir ñu gis seydina Usaama ibnu Zaydin ibnu Sharaxil radiyallahu taala anhuma anil jamii anil léegi kon léegi kon bu ñëwee di lim yooyu yi ñu limoon bii weesu juróom benn yooyu nga xam ne ñépp ci dëppoo moo doon ar ar riddatu mooy nit ku bi ku nekkoon jullit après mu nekk yéeféer moo xam yéeféer gi dane moom léegi juif la walla chrétien la walla athée la walla agnostique la walla païen la walla animiste la ainsi de suite bu ci man di doon loo xoolu mooy ar ki nga xam ne dane maa gëmoon gëmatuma wal iyaadu billah loolu mooy bi njëkk boobu pen am na ci wax nañ la bu nekk ci yii nag dinañ ci ñëw ci giyaatal insha bi ci tegu alxaraaba alxaraaba mooy gaay yi nga xam ne dañuy nekk ci benn gox wala benn bërëb di fa semer le sang ak li nga xamante ne mooy la peur di agresser nit ñi di jël seen alal yi léeg-léeg sax tuuraale bakkanu ñenn ñi walla dagg ci seen cër yi ngir gaay ragal leen ñu nekk ci dëkk bi daal ba daanaka fa ñu ne kenn ñemeetu faa jaar yenn heure yi wala sax kenn dootu fa jaar waaye à condition laata hein bu dee tuubul laata ñu koy jàpp ñu leen di jàpp ñoom tuub bi nag tekkiwul rek toog ni man de tuub nañ bàyyi dañ leen di waa jàpp ñu ne tuub déet ak tawbatu moom tawbatan nasuha lay doon gu sell te leer goo xam ne dañuy rëccu lañu doon def fas yéene ne dootuñ ci dellu ci li def ci seenu dund di tuub ci borom bi subhaanahu wa taala te bañati koo def bu ñu tuubee noonu après gars yi kii bi ne xam ne kon c'était ñii la mooy bu boobaa du ñu ñëw nag ne leen yéen ñu doon def lool ñoo xam ne ñu ngi def lool lañ leen di teg waaw ñetteel bi mooy azina mooy njaaloo mooy fornication et l'adultère boobu it ci la ak quatrième bi mooy nit ku ne euh, ndaw sàngam moom ak a njaaloo wala gis naa ko muy njaaloo wala ndaw si wax ko benn way tuumaal juróomeel bi mooy naan sàngara naan sàngara bi nag wax naa la lu ndaw lekk lu lu mag lee ci yem mooy ku yoroon ab toq naan waaye Beaujolais nouveau bi de génn na man moom duma naan sàngara waaye ma capp ci ab ab ab ibra ab ab puso yëkkati ko ba ci kaw ŋaaŋ toqal ko sama làmmiñ yàq jëloon bouteille bi ne ko tël naan yéen a yem yéen ñaar ñépp la jàpp fëgg leen li nga xamante ni mooy kuuyi sharia waaw léegi bi ci tegu te mooy bu mujj bi mooy mooy ak càcc mooy ak càcc mooy ak fab yii nii ñooy yi nga xam ne limon nañ leen bii paase wax nañ na nag moom lañuy dugg nag di gis ci en détail bi ñuy njëkke nag mooy biñ mujjee tudd ndax lan ndax xadiis bi nga xam ne moo tax ñu dugg ci lii muy xadiisu bi nga xam ne mooy al maratul maxzumiya radiyallahu taala anha ne mujj na tuub waaw ndaw soosu tuub na déggoo sayyidat Aisha nee na fa xasunat islaamuha bu ma soona soxla dara ci yonent bi alayhi salaam du doon ñëw gis ma ma laajal ko ko waaw am na doo am na mujj na sëy euh, ba kiiwam rafet gis nga bu noonu voilà léegi euh, kon mooy moom lañuy ñuy njëkke ndax histoire boobu xewoon ci Fathu Makka moo tax ñu dugg ci lii kon moom lañuy ñuy njëkke pen bi nga xam ne lan mooy penu sàcc ak lan mooy ak càcc ak lan mooy àtte ak nan yan ñooy conditions yi nga xam ne fokk ñu remplir ñu door a wax ne waa ji daa sàcc ne sinon rek kenn du ne waa ji daa sàcc ah <laughs> xam nga waxoon naa la ko fan yee waxoon naa la fan yee ne am na yoo xam ne du càcc ba ma naan nag lamda bi <laughs> day mer bu xamul lamda day mer bu bu bu kiiwul comme ko xamul moom mbir mi mooy li ma naan la ku détourné ak kees ay milliards budget bi waa ñi nga xam ne mooy trésorier bi daal di ciy tëdd daal di koy détourné muy ay millions kenn du dagg loxoom ndax moo yoroon kees alors que waa ji nga xam ne dafa ñëw magasin jàmbur mu bàyyi ba waa ji tëj ko mu fexe daaj ko am lu mu fa ci dem même bu dee euh, euh, kii ab ab ab ordinateur la dañuy dagg loxoom waaw loolu am na luñ ci waxoon dinañ ci gën a yaatal bërëb baa ngi nag insha allah léegi mu des kon ginnaaw bi ñu tuddee yii nga xam ne dañ cee dañ cee dëppoo waroon xam-xam yi rahmatullah alayhi ne yii ñoom ay daan am na ci ay pen am na ci mu am nag yoo xam ne dañ cee wuute dafa am ci ñoom ñu ne yii nii yii nii c'est comme yi nga lim sànk rek mooy ne yii tamit ay daan am na ci am ñu ne ñeneen ñeneen ah déedéet daan amu ci. yooyu nag onze lañu mooy yi ñu wute onze lañu bi ñu njëkk mooy jaxdul aariya jaxdul aariya mooy mooy exemple bi ma joxoon sànk bi ma naan ndaw si am na riwaaya bu ne dafa demoon àbb benn mbir ne dafa am benn jigéen bu ko yebal mu àbb loolu ba mu ko àbbee après delloo ba jot ki ki ki ki ki aale woon ñëw di laaj ka ne ka mu ne woon moo ko abbul mu ne ko man masuma laa ab abbu dara mu ne ko diw ah Fatima kay moo ko wax waaw ñu dem mu ne déedéet mu bañ yeneen trois saa sam ne dem leen ci këram xaw ma ci ci kiiwam ci ci njegenaayam bi ngeen ko fekk ñu fekk ko fa. loolu laa ne loolu moo dëgërul ndax loolu noonu en loolu noonu. ndax loolu du du lu ñuy tuddeeg sàcc te fii yonent bi alayhi salaatu wa salaam lan moo lay wane ne loolu dëgëwul ve kii bi ci boppam xadiis boobu yonent bi alayhi salaatu wa salaam mooy bi nekk saxiixay ni dane law anna da xam nga ne ne anna mraa eh, ya Aisha radiyallahu anha dane anna qurayshan ahammatuhum al mar'atu al maxzumiyya allati saraqat waaw mu ne waa quraysh de préoccupé na leen ub na seen bopp yi mbiru ndaw si nga xam ne ci waa Banu Maxsum la bokkoon mi nga xam ne dafa sàcc voilà alors que li riwaaye bële wax loolu nag mooy jaxdul aariya mooy mooy man ma ne mu ñëw àbb dara ba pare ma war koo delloo ma war koo delloo mais <laughs> waa ñëw ne ma a ah, man de sama kii ba ma aaloon ma ne ma ne ko ma soo ma aal dara te maa ko tay ah diw mais ñëwoo am lu ma cinq cent cinq cent cinq cent kii cinq cent mille francs francs nga waa ji ne ma mii man nga ma ne man naa koo wat kay billaahi wallaahi watallaahi ma soo maa àll ma soo ma koo àll tam moo te ji te ji il fait exprès mooy moo xam nga am gaa yi dëgëru fit ñoo xam ne ñeme yàlla gi ñeme yàlla lool jaral na leen ko jaral na leen loo xam ne leer na leen ne lii ñoo ko def ñu man cee waat ñu man cee waat ne defuñu ko ak ñeme yàlla dafa am na gaa yoo xam ne seenu ñeme yàlla <laughs> la la ansaar <coughs> yi ba waxoon <coughs> juif ba xadiis <coughs> mu ngi ci saxiixul imaamul Buxaari bu ma juumul mu ngi saxiix imaam Muslim tamit raxmatullah alayhi eh, waa ji jël juif bi dafa jël mbiru mbiru ansaar yi waa ji leer ne moo ko moom mu ñëw yonent ma lay saab saab ne ne waa ji ah mu ne moom moom moom moom mbir mi mu ne waa ji moom ah waat rek la mu ne ko boo koy waat loo muy waat kii ragalul yàlla de mu ne ko ah <laughs> bu ragalul man lool rek laa man ci moom <laughs> lool rek laa man ci man moom waat loo ndax moo xam ko moo yor mbir mi te waa ji ak dëgëru boppam la ak ah. kii dëgëru fit ak ñeme yàlla mais leeroon na ko moomu loolu mooy jahdul aariya gisoon nañ la Seydina Safwan ibn Umayya keroog bi muy aal bu bokkoom yi yo bi ñu gis tarjamaam dinañ ko gën gis ci ghazwatu Hunayn bi muy aal bu bokkoomam yi yonent mi aleyhi naan ko a ghasban ya Muhammad sallallahu alayhi ne ko mais yonent mi aleyhi yónnee ci moom yeble ci moom ngir mu teewal ko aal ko li nga xam ne mooy mbubb moom yi mu naan ko ndax danga koo jël ci force ndax confiscation la mu ne ko déedéet bal hiya aariyatun mustaridda ne ko lii lu ma la àbb la dama la koy delloo boo tax ya ci yàq woon dane ko woon damay dama damay dama damay dama lay jox njëg gi wala mu ut loo xam ne jëndal la yu mel noonu mu ne ko déedéet soxna lu soxla na léegi lu gën lool mu daal di tuub moom Seydina Safwaana ibnu Umayya radiyallahu ta'ala anhu kon jahdul aariya loolu mooy première bi nga xam ne boroom xam-xam yi dañ cee wute am nañu ne loolu ku ko def loolu ku ko def pen am na ci waaw koo xam ne dafa àbb en connaissance de cause ba delloo jotee waa ji ñëw ci borom ñëw naan ko delloo ma mu ne ko du waa delloo kooku noonu ñu ne loolu pen am na ci ñu ne deuxième eh. ñu ne mooy naan leneen loo xam ne pen mooy mooy bi mooy yii wute na ci am am na ñu ne pen am na ci am ñu ne ah non pen amu ci eh. deuxième bi ñu ne mooy li nga xam ne bi nga xam ne dañ cee wuute ndax benn am na ceeb déet mooy lépp loo xam ne day lu bareem boo ci naanee lu bareem ah day mandilaate ta du sàngal est-ce que dégg nga li ma wax mooy lépp loo xamante ne nii bu ma ci naanee lu bari damay màndi mais mbir mi ci boppam du sàngal est-ce que loolu dañ cee war pen da cee am ñu dóor la comme si ku naanoon penu ku naan sàngara wala déet loolu dafa am wute ci boroom xam-xam am na ñu ne waaw am ñu ne déedéet kon loolu mooy deuxième bi nga xam ne dañ cee wute ñetteel bi euh, ñu ne mooy waajoo xamante nii euh, waaye yoo xamante ne nii euh, dafa tuumaal benn nit wala benn jigéen wala jigéen bu tuumaal benn góor mais li mu ko tuumaal àggul ci njaaloo mais dana gis nga waa ji dañu gis nga ak mën a ak a mën a xiis màcc par exemple tey saay foo ko fekk mu ngi moom mooy mooy saay aka aka mën aka mooy nga ne waa ji eh, par exemple comme léegi nga ne waa ji gis nga ni mënee riisu femme yi aka aka il fait exprès quoi alors que mbir mi du dëgg wala nga ne gis nga nag moom <laughs> ay bu nee fii nii bërëb sàngam mbonte gu na ko gu na dina ko def ba mu des njaaloo yi jëm ci yooyu quoi mooy loolu hein hein ñu ne loolu it pen am na ci ñu ne loolu it pen am na ci waaw ñenn ñu ne non loolu moom pen amu ci déedéet ndax li am pen leer na waaw li am pen ci loolu dafa leer te mooy lan mooy nit ku tuumaal nit ne ko moom njaalookat la wala day njaaloo walla loolu moom leer na waaye kàntaa waajoo xam ne dana gis nga waaji si sa waay mo kii ma kii ñaata laa ko gis muy biis fan yi nga naan ma la alors que waaji waaji du dëgg i da koy wax dëgg rek hein hein da koy wax ngir yàq der moo saay saay gis naa ko saay mooy wax yu mel noonu rek ñu ne boobu boobu dañ cee wute léegi beneen bi euh, muy quatrième bi muy quatrième bi mooy waajoo xam ne ŋàññ nit ki exposé waa ji euh, ci mooy ne yow euh, non bii moom bii moom dafa garaaw mooy waa ji ay tuuma lay teg waa ji mais sauf que du ne waa ji day njaaloo mais en fait li mu koy tuumaal yépp nit ku doxul ku ne sam xel loolu la lay jox ne kon loolu la bëgg a wax ne waa ji loolu lay def mooy du ko leeral du wax du ñëw ne diw de gis naa ko muy njaaloo wala njaalookat la wala gis naa ko muy njaaloo samedi dernier day ñëw samedi dernier <laughs> sooy di say say gis naa ko sooy gis nga ca baar ba day <laughs> la laaw nga ca biir kii ya man ko fa gisa benn benn fàmbul boo xam ne daanaka solul dara waaw ñoom daal ni ñu newe woon ni ñu nekke woon <laughs> yéeme na de mooy façon wax yu mel noonu moom kay na ma leen déggee xam na ba léegi waxul exactement ni gars yi dañ doon jàll walla walla gis nga maa leen bett maa leen bett ci benn néeg benn hôtel nii mais mooy dina wax lépp mais du mais rek du agsi du du du prononcer le fait ne nag dañ doon jaaloo mais day mais li muy wax lépp ku am xel ak ku ku ji dañ naan <laughs> loolu lu bëgg a wax ñu ne kon waajooju it yii dañ cee wute ñii ne pen am na ci nii ne pen amu ci gis nga nag yi niroo yi mooy ñi ñi naan pen am dañ koy dañ koy joxal attey attey yi pen am tamit nii mooy ku tuumaal nit ña ngay mooy dañ lay jox àtte bu mel noonu léegi loolu mooy quatrième bi cinquième bi cinquième bi mooy am ngóor jigéen mooy am ngóor jigéen waaw loolu dafa am wute est pen am na ceen déet ci biir borom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñii ne am na si am na pen kay ab ay homosexuels yu ñu jàpp yu ne ci étape réewum jullit am na peine koo xamante ne nii charia définir na ko ne moom lañ leen di teg ñeneen ñi ne ah déedéet loolu moom amul déedéet kenn du leen teg dé mooy duñ leen bàyyi dem leen buñ ne am na ci mooy peine boo xam ne charia ne lii ngeen koy teg sauf que yi ñaan la dañ cee wute gars yi waxuñ ne léegi kon ki def loolu comme waa ji ñëw naan gars yi dama gise bett laa ba léegi waxul ne dañ doon jaaroo de mais ni muy waxe lool la xel yépp di def kooku noonu kooku noonu par exemple kenn du ne ñi ci ñi ne kenn amul pen ci charia duñ ne nañ ko bàyyi mu demaan ah. ah non kooku day dugg ci buntu ñi nga xam ne mooy ak ta'zir ñi nga xam ne dañ leen a war a yar après nan lañ leen di yare loolu dinañ ko gis insha allah bu ñu àggee ci wàllu ta'zir voilà kon cinquième bi kon mooy ak ngóor jigéen waaw koo xam ne ak mooy ak ngóor jigéenam dafa leer léegi ñii pen am na ci ñii ne non non pen amu ci léegi sixième bi nga xam ne dañ cee wuute ndax pen am na ceeb déet mooy euh, koo xam ne wal iyaadu xam nga am na nit ñu pervers noonu ñoom seeni fantasme dañoo dem ba euh, relation entre góor ak jigéen doyatu góor ak góor doyatu leen mais léegi ci bàyyi ma lañuy la ñuy dem waaw waaw hmm? mooy di sëyeeg xar yeeg muus yeeg ak seen xaj yeeg ak golo yeeg mooy yooyu am na gaa noonu waaw mooy plaisir bi leen yàlla daganal ci doomu aadama ñu takk mu dagan leen ñu ne ko fi tegg mooy loolu safatu leen dara léegi li leen neex mooy di sëy ak ay ay ay animal waaw walla iyaadu billaah am na de <laughs> am na kàccoor yoo xam ne foofu lañ tollu ci perversité walla iyaadu billaah aadana allah waaw na doon allah al afwa waaw di ñaan yàlla mucc ak jàmm ci yu yi nga xam ne ñoo xew te yàgg naa am voilà mooy ñi nga xam ne ñoom bàyyi ma yi lañuy sëyal doom te benn animal saa bu leen seen fantasme kiiwee ci moom lañ koy def walla iyaazu billaah bi di tegu septième bi nga xam ne dañ cee wute mooy as-sihaq assixaaq assixaaqu mooy liñ naan lesbianisme assixaaq nag euh, dafa nekk loo xam ne mooy ñaari jigéen yuy sëy ñaari jigéen yuy sëy ah walla loolu mooy li gën a siiw ndax lan moo tax lan mooy différence entre al al liwaatu as-sifaahu as-sihaaqu ak az-zinaa az-zinaa muy njaaloo day am mooy pénétration da ciy am sihaaq bi mooy loolu du ci am ndax xam nga bu dee ñaari jigéen loolu manu ci am lool la wala day nekk tamit sixaat mën na nekk góor ak jigéen mais mooy ñu def lépp ba mu des ba mu des acte bi ba mu des pénétration loolu sixaat mën na nekk entre góor ak jigéen man na nekk jigéen ak jigéen mën na nekk góor ak góor voilà léegi mooy loolu noonu am ñu ne lii pen am na ci am ñu ne non pen amu ci loolu pen amu ci beneen bi nga xam ne huitième bi nga xam ne dañ cee wute est-ce am na ceem amu ci daan am na ceem amu ci ci charia mooy nit koo xam ne walla iyaadu billaah walla iyaadu billaah na doon na doon Allah al afwa wa salaama salaamata wal aafiya mooy nit koo xam ne day jàpp day moom ak perversité mooy day jàpp jigéen ñi walla mu ñëw xam nga léegi l'argent est roi mooy léegi moom daanaka alal mooy lépp am na ñoo xam ne seeni fantasme fenn la leen yóbbee mooy mën nañoo ñëw fay ñenn fay ab jigéen wala fayu góor ne ko mooy yor seen benn animal ne waajooju na sëy animal bi bu ko defee moom mu bu buñ defee affaire bi mu jox leen saa mu jox ko cent euros nga jëlu ab ab golo par exemple woo ab jigéen ne ko léegi man euh, je te paye deux cent euros si boo dee da naan da nga moom nii may gis quoi mooy ma taxaw di leen xool waaw. wallaahi yaa billah wala ak beneen beneen daa bàyyi ba bu man di doon waaw mooy waa ji def loolu am ñu ne loolu moom pen bu metti am na ci am ñu ne déedéet am ñu ne déedéet léegi de euh, neuvième bi bi nga xam ne boroom xam-xam yi rahmatullah dañoo wute est-ce que pen am na ci xadd am na ci walla déet mooy as-sihr mooy la magie le magicien waa joo xam ne njabarkat la waaw xam ne li ñu mën a yàq gaa yooyu tas diggante nit ñi ak yàq diggante mbokk yeeg ñu doon ànd ak yooyu fekk am na ñu leen koy laaj di leen jox dara ñu naan maaman yeeg tamanuñ tus ñu nekk fi nag di yàq diggante nit ñi muy ñi nga xam ne ñooy magiciens yi waaw loolu yi dañ cee wute am na ñu ne pen am na penu xaddu sihr am na am ñu ne amul waaw penu penu kii am na penu magi magicien am na pen buñ koy dóor am ñeneen ñi ne ah non non loolu moo amul waaw léegi dixième bi ñu ne waa ji nga xam ne day bàyyi julli nit mooy ci tàyyeel waaw waa ji nga xam ne day bàyyi julli ndaxuk tàyyeelam day bàyyi julli ndaxuk tàyyeelam di tàyyeel tàyyeelu waaw ngir ñàkk fonk gum ko ñàkk fonk ñu ne waajooju it pen am na ci am ñeneen ñi ne déedéet bi ci mujj mooy nga lekk ci bëccëgu weeru koor te amoo benn ngànt bu la teree woor waaw wala nga woor ba bëccëg gi jot nga ne waaye man daal saay ay koor yi mooy lan man damaa xiif quoi wala ceeb bi may xeej saay gone yi di añ foog ma añ quoi nga lekk bëccëgu weeru koor te dara dog te dara waralu ko loo xam ne raison bu sharia nangu la kon yii mooy onze yi nga xam ne boroom xam-xam yi lañ cee wuute am ñu ne pen am na ci am ñeneen ñu ne pen amu ci léegi bu ñu ko limaatee bu gaaw muy onze yi kon bu njëkk bi mooy àbb mbir ba ko delloo jotee boroom ñëw di ko laaj nga waat ñemee waat laa wax ne ma sulaa àll dara bi mooy naan loo xam ne dalay màndiloo lu bari la dalay màndiloo tabu sàngara ñetteel bi mooy nga tuumaal as ndaw walla ay waay ci lu bon loo xam ne àggoon ak ci ne day njaaloo mook ñeenteel bi ñu waxoo niroo mooy euh, di di di di wax waa ji di ko so di ko di ko di ko tuumal loo xam ne xel yépp day dem ne kii daal li nga bëgg a wax mooy mooy ne waa day jaaloo waaw mais nag waxoo ko waxoo ko clairement cinquième bi mooy ak ngóor jigéen waaw léegi nag léegi buñ nee al liwaatu nag xam nga lan lañ ci jublu <laughs> xam nga sànq maa ngi naan différence entre bon nañ ko lim ba pare ndax dama ko fàtte liwaat bii laa sute entre si sixaaq ak li nga xam ne mooy al liwaat waxoon naa loolu dañ ma ne woon loolu ana lan mooy différence bi voilà léegi loolu dama léegi nañ tudd ba pare al liwaatu mooy mooy am góor jigéen waaw loolu nag bi fi ñuy wax fii mooy gaa yooyu mooy bu ñuy jote fan lañuy ñuy jote ci fi nga xam ne mooy anus la ñuy jote loolu la ñuy wax voilà mooy fi fi ex excré excré excrément yi di génne foofu lañuy ñuy jotee ñoom loolu mooy al al liwaatu loolu mooy al liwaatu loolu mooy al liwaatu léegi ah, bi ci tegu mooy sixième bi mooy di sëyut bàyyi ma yi walla yaadu billaah beneen bi mooy assixaaq mooy comme mooy lesbianisme ñaari jigéen yuy sëy walla ñaari waaw mooy ñaari jigéen yuy sëy en général ñoonu la ñu naan assixaaq mais yenn boroom xam-xam yi dañ naan sixaaq ci boppam dañ naan as assixaaqu ci boppam man na nekk entre góor ak jigéen bu dee ne ilaaj amu ci mooy pénétration amu léegi si xaar huitième bi mooy nga jàpp bas ndaw wala benn waay hein daal koy mettre à la disposition d'un d'un animal ba animal bi mën a joteeg moom waaw ba animal bi mën a joteeg moom beneen bi mooy mooy ak kii nu tudd magie mooy ak njabar dixième bi mooy ku bàyyi julli di tay taylu di di tayel tayellu bi ci mujj nag mooy dog ci bëccëgu weeru koor ci loo xam ne amoo benn ngànt charia amoo benn ngànt boo xam ne bu la charia bu la charia permettre la kon yooyu mooy yi nga xam ne dañ cee wute ñun nag yi ñu intéresé fii nag du yi ñu wute amaana dinañ ci am ñu ci tuddaale mais yi nga xam ne dëppoo nañ ci kon moom lañuy gis ni insha allahu taala kon léegi bi ci njëkk mooy kon dañ ne moom lañuy njëkke bopp parce que lan ah ah que moo am relation ak li nga xamante ne mooy discours yonent bi bi mu def keroog ci fatxu makkata zaadaha llahu tashrifan wa kon bi njëkk mooy assariqa mooy ak toje ak càcc waaw kon boobu pen boobu lañuy njëkk a gis penu sàcc ak lan mooy ak càcc lan mooy ak vol waaw lan mooy ak càcc lan mooy ak ak càcc ak vol dañ naan as-sariqatu di wax as-sirqatu di wax as-sarqatu waaw loolu lépp nag hein loolu lépp nag ñoo bokk lu ñuy tekki min saraqa saraqa yasriqu saraqa mooy sàcc na yasriqu mu ngi sàcc waaw loolu nag ci arab ci arab mooy linguistiquement étymologiquement mooy axdu shay'i fii xufya mooy jël benn mbir boo xam ne ah maa laysa lahu waaye moomu axdu maa la maa laysa lahu fii xufya mooy jël loo xam ne moomoo ko mais danga koo dissimuler bi nga koy jël danga bàyyi laqatu ba gaa yi kenn gisula nga daal di koy jël tam moomoo ko loolu mooy ak càcc sàcc ak càcc ci ci langue arabe nag moo tax gis nga du du du ci kii rek moo tax euh, du ci du ci fab rek même bët nit koo xam ne day sàcc di xool nit wala nga bàyyi ba nekku fi ngay jël ngay xool ay bagage am di xool di xool téléphone am di xool yooyu loolu dañ koy waay lool lool lool saraka la waaw mooy ne waa ji ah, mu ngi xool waa ji ci loo xam ne yaa ji yëgu ko bu naree gis xam nga loolu dal day day day bari <laughs> eh. léeg-léeg nga nekk même ci transport en commun yi léeg nga nekk ci ci transport en commun yi nga yëg ni am na am na am na ku lay xool te loolu dafa mel ni bon loo xam ne peut-être ko waxee <laughs> euh, ku ne mën na laa dal peut ñu bari da leen di dal mooy nga yëg ne am na ku lay xool nga ñekki boo yëgatee sa bopp bi ngay yëgate rek ngay gis moom mu xool beneen côté <laughs> loolu moom mu def loolu lañ naan lañ naan fulaanun yanzuru ila fulaanin musaaraqa diw de <laughs> mu ngi xool diw ci càcc mooy ci ci ci lu nëbbu xam ne waa ji yëgu ko voilà mooy buy catal di ko xool te bëggul waa ji yëg ne mu ngi koy xool bu waa ji naree gestu wala xool rek mu daal xool feneen wala mu mel ni kuy xool journal bi mu yor wala livre bi mu yor <laughs> kon ci langue rool lay ci léegi <laughs> euh, ki nga xamante ne nii kon loolu ci gàttal ci làng léegi nag bu dee ci sharia mooy jël boo xam ne ba léegi sorewul ak définition bi jóge mooy jël hein nga jël alal joo xam ne muxtaram la boo xam ne maa lay salak huwa axdu maalin muxtaramin maa lay salaka ah xaytu axrajtahu wa ixraajuhu min xirzi mislihi ah bila shubha ala wajhil ixtifa loolu mooy ak càcc ci de ci ci ci étymologie ci ci wàllu sharia mooy nga jël waxoon naa la gis nga lii nag lu am solo la xam nga maa wax naan naa ñun exemple yi ma doon a sànq dama joxoon leen ko bañ ci doon dóor a tudd naan lamda bi damay day damay mere naan ma waaj a ko boo mooy gaa dañ koo saxal suukar parce que mooy xamuñ définition yi léegi xamuñ mbir yi lu muy tekki xamuñ moo sàcc lan lay tekki en tout cas ci charia ba moo tax ku tëb ñu ne daa sàcc alors que li liñ naan dafa sàcc ñun ci wàllu wolof mooy loolu du sàcc loolu du sàcc détournement du sàcc tuddul sàcc waaw léegi neex na ko mu neex ak naqari na ko mu naqari c'est ça waaw léegi mooy loolu la mooy boo xamul bu ñu xamul définition yii surtout bii nii ñuy bëgg a wax moom moo cëpp solo boo ko xamul gis nga bu la rëccee mooy li ñuy wax lépp da lay rëcc après kon mooy axdu maalin muhtaram maa lay salaka axdu maalin ma laysa laka muhtaram mooy jël alal yoo xamante ne moo ko te muy alal duñu normal bu nit moom yow moo ko waaw loo xam ne am na ñoo xam ne dañ ciy yokku ne nisaaban tamu àgg li nga xam ne nisaab xam nga nisaab dañ koy wax ci zakat dañ koy wax ci zakat naan il faut mu àgg le seuil imposable seuil bi nga xam ne mooy tax yow zakat nekk farata ci yow nga war a joxe azaka loolu nag ci càcc ak sàcc condition yi tax ñu dagg loxo du waa ji sàcc na rek lu mu sàcc ñu ne nañ leen dagg sàcc nam leen kaay leen ñu dagg loxoom hein sàcc nag ganaar leen ñu dagg loxoom sàcc na pizza kaay leen ñu dagg loxoom sàcc na saaku mango ñëw leen ñu dagg loxoom loolu dafa am loo xam ne sëy boo xam ne mooy le minimum ku sàcc lu noonu ci sa loxo loolu mooy moo tax ci wàllu sharia surtout maliki yi euh, surtout ñoom dañ ciy boole nisaaban loo xam ne fokk mu mat nisaab mooy lu mat lu tax ñuy dagg loxo mooy sàcc gi ñuy wax fii mooy jël alal joo xam ne keneen a ko moom muy alal ju ñu boo xam ne moomoo ko te loolu nga jël mu mat nisaab ba pare yow bi nga koy jël nga génne ko ci xirzu misli waaw xirzu misli mooy lu mel ni misli yi mooy lu mel ni alal jooju en général ci aada ni ñu koy dencee loo xam ne ku ko def ñu ne kii denc na mbir mi yow nga fexe toxal ko génne ko foofu jël ko te moomoo ko jël ko moom ko te jël ko yóbbu te kenn gisu kenn yëgu la nga def ko ci nëbbatu te mu mat li nga xam ne ku ko sàccu toll na ñu dagg sa loxo moo tax ala wajhil ixtifaa ci kaw nëbbatu nga ko def waaw mooy daal di koy dissimuler gaaw lii mooy taarif lii mooy ak sàcc mooy ne jël loo xam ne yow moomoo ko keneen a ko moom muy alal joo xam ne keneen a ko bu ma nee alal nag du ay franc ki dalasee ki CFA kese wax naa la sànq ordinateur loolu lépp alal la bien matériel ak yépp loolu lépp ak càcc ak ak ci la ay xaar yooyu yépp bien la am wàll ci al am wàll boobu. mooy nga jël lu mel noonu loo xam ne nit a ko moom nit a moom yow moomoo ko te mu mat li ñuy dajjalo ko te mu nekk loo xam ne xirs yow yaa ko génne ci denc gi nga xam ne en général lu mel noonu ku ko am ku ko am ci aada daal di koy denc daal koy def foofu ñu ne kii de ku ñëw ne kii de dencoon na mbir mi waaw ba pare yow bi nga koy jël nga def ko ci ala wajhi ixtifa ci ak nëbbu pour bu la kenn yëg bu kenn xam ne yaa jël mbir mi yaa ko luubal gis nga nag li fi ëpp solo fii mooy jëlloo moomul gis nga terme yooyu ëpp solo ci ñu wax ni jëlloo moomul loo xam ne ab un moo ko moom keneen a ko moom loo xam dafa am xirz xirz xirz surtout jàppal ma lool xirz loo xam ne nit ki da denc ci loo xam ne ku ko gis ne kii denc na mbiram jàppal ma lool de ba pare mu def ko surtout jàppal beneen terme boo xam ne c'est capital fondamental ci ci définition sàcc mooy nga jël ko ci nëbbatu pour bu la kenn yëg xam ne bilaa shubhatin loo xam ne shubha tamit loolu ci définition bi la maa ngi ko doon fàtte bilaa shubhatin lahu fi boo xam ne waa ji amul loo xamante ni nii lu lënt la ci mbir mi mooy yooyu yii nii ñooy yi capital ci définition bi jël loo moomul jël loo moomul ci nëbbu ci loo xam ne boroom da koo dencoon te amul benn lënt-lënt boo xam ne mooy tax nga foogoon ne lii sa alal la ndax dinañ ñëw ci waa yoo xam ne ci masala yi la lan moo tax côté bi am solo bila shubhatin mooy waa yoo xamante ne nii mooy ay casier imaginer ñoo xam ne ñoo bokk fu ñuy liggéey muy ay casier yoo xam ne dañoo jege mu ñëw jël. ci loo xam ne ak nëbbu la mu jël ci benn ci casier boo xam dafa dendee gosam hein yoo xam ne dañ ko doon dañ koy delloo kese mais pour ñoom ku ko ci euh, mooy tëjul mooy denc nga moom bu ñëw jël xam nga loolu subha am na ci man nga ne peut mu jaawale ko bosam ndax man ngay ñëw loolu day day dal nit ñi nit ñëw nga am otoom boo xam ne gasoil la mu dem di ci pompe bi di ut nga di di duli jël essence def ci te xam na ni yàgg na koo dawal xam dal na suñu benn mbokk oh, waaw moom oto gasoil la yor moom la masa am moom la yor yàgg ak moom nii li ko dal ñëw ba ci fi muy defe kii jël essance def ci biir oto bi te gasoil lay def mooy euh, waaye ñëw jël ci beneen casier te ñoom moom casier dafa nekk foofu loolu subha da cee am kooku kenn du dagg loxoom kenn du ne awaaj ah, dafa sàcc parce que c'était possible moom mu jaawale que ne lii quinzième la voilà moo tax bilaa subha loolu yu ci lu am solo la voilà kon xoolal ci gàttal bu ñu reprendre mooy jël loo moomu ci nëbbu loo xamante ne loo xam ne la nga jël dañ koo denc mu mat loo xam ne ku ko jël ci sharia mooy li ñuy dagg sa loxo te amul benn lënt lënt bu ci ne waaw exemple lii may wax mooy waajoo xamante ne nii dafa bàyyi dëkk jàmm gën dëkk jàmm gën bàyyi ba ba ba ba ba ba ba ba guddi jot vingt-trois heures ay deux heures du matin mu dem ba caaroy azur jàggi tali bi dem kër goo xam ne yaakaar na fa ne kii alal am na mu bàyyi ba ñéppuy naaw mu yoot ndànk ubbi bunt yi ñëw ci coffre-fort waa ji jël ne fëx daw kooku mooy li mu jël moomu ko exemple léppay dugg fii définition bi te boroom da koo denc ndax ci armoire biir néegam la ko dugal mu ñëw ubbi ko ubbi yépp ba jël ko mooy ak denc am na ci te amul foofu subha lënt-lëntu amu fi fii mooy xam na ne fii moom alal la new fi amu fi dara fekk li mu jël nekk ay or valeur or yoo xam ne dagg loxo mën na ci ne loolu mooy ak càcc ci sharia te loolu dafa nëbbu le temps muy yoot bi kii après gaaw daw kenn gisul loolu mooy loolu mooy ak càcc ci sharia buñ nekk càcc ci sharia lii la définition baa ngoog waaw léegi leer na léegi nag boo xamee lii nag ci ngay defe dël léegi nag lu ñu tegu ba dañoo jàll fenn <laughs> mooy nag ci ngay gise kon am na kon kon lii wute nag ku détourner foo convoyeur de fonds léegi nag boo xamee lii yarhamukallah ci ngay xamee ne kon mais lii wuti nag waa joo xam ne convoyeur de fonds mooy ñi nga xam ne ñooy dem ci banque yi yor oto fourgon yooyu ngir récupérer ji xaalis yi ba yi nekk ci banque bi hein ngir yóbbu ko mais xam nga ne moos kooku mu jël ndax affaire bi moom xirsi lu xirsi ci moom mooy du loo xam ne parce que yi ay charte la yoo xam ne bu ci deñ lii nii mooy boo ko xamee nii day tax nga xam ne bu ci deñ bu ne <laughs> mooy day tax kenn du dóor pen waa mooy en tout cas ndax bu la ko moom kenn du ko def hein lool dinañ gën a ñëw ci chartu sàcc bi loolu dinañ ñëw bii di ñëw parce que suñu temps li ci des bariwul mooy charte yi nga xam ne xam nga définition bi mooy boo xamee ne lii la bu ma xamee ne lii mooy mango kon kay ñu ma waxee loo xam ne moom pomme la damay xam ne lii pomme la moom du mango léegi ñun ci kaw définition bi lañuy commencer après dina ñëw ci charte yi nga xam ne mooy réunir ci li ñuy sa sàcc bi waaw sàcc bi il faut am ay ay ay conditions yu yu réunir ci moom ngir ñu man koo teg peine bi ak conditions yoo xam ne dafa war a mat ci li ñu mooy nekk ci li ñu sàcc waaw ci li ñu sàcc mooy li ñu sàcc daa war a dafa am ay conditions yoo xam ne hein <laughs> li ñu sàcc mooy il faut mu mat lan nisab te tamit il faut mu am gi giñ la waxoon ak yooyu dinañ ko gis waaye am na yeneen condition yoo xamante ne nii ah day day aju ci li nga xam ne mooy waa aju ci waa ji nga xam ne moom lañu jël ay mbiram léegi nag yooyu yooyu yooyu dinañ ci ñëw waaw waaw mooy condition yi nekk ci yi war a daj waa ji sàcc ak li mu sàcc ak ki mu sàcc ndax bu dee ne ki mu sàcc moom nit ki daa jël loo xamante ne kenn moomu ko après mooy lu kenn moomul loolu manuñ ne waa ji da koo sàcc <laughs> loolu lañ jublu ci ki mu sàcc sinon amul yéefar ak jullit la sàcc ah. li ci ëpp solo mooy sàcc bi yan condition ñooy réunir ci moom ñu mën a dagg loxoom bu dee ne kii na ak tamit li mu sàcc yan condition ñoo ciy réunir léegi nag buñ déparé ci définition bi definision bi ñu wax sànq mais ci lañuy ñuy gise ne kon convoyeur de fonds bi li ñu doon wax sànq hein mu bu dee boobu boo détourné fourgon bi xam nga ñu ngi koy tuumaal benn waay ak euh, actualité oblige waa ji fii la sax Lyon gi la ne waa ji Suisse la ne convoyeur de fonds la buy liggéey Suisse mais doom ji fii Lyon gii la dëkk doom ji jigéen ji mu ne gars dañoo ñëw y a deux semaines non semaine bii dernier wala dernière dernière wala bi ci tegu euh, que ne yi dañoo ñëw en tout doon seen version que dafa am ñu ñëw daal di faire passer pour comme des pompiers ay ay kii ay ay ay ay plombier ci këru waa ji ci doomam ju juy jànge Lyon fii mu ñëw ne euh, mu ñu ñëw mooy dañuy ñëw sone ne wey bi mooy ñi nga xam ne ñoo yor immeuble bi ñoo leen yónni ngir problème mu ndox euh, plomberie muy affaire u tuyaux yeeg yooyu ndox mi. ñoom ñoo leen ne ñu ñëw xam nga dañuy am sociétés yi dañuy am ay contrat ak ak ñi nga xam ne ñooy ñi am immeuble yi ñu ne nag ko ñu ñëw ne ñoo ñoo leen yónni syndic bi moo leen yónni ngir ñu ñëw réparer ndaw si ubbi leen ñu prendre ko en otage woo ne ko nag woowal sa baay ndax baay ma ngi doon liggéey te transporteur de fonds la Suisse mu woo ko ne ko nag léegi dañoo jà ne ko dañ maa jàpp gars yi ne ko gis nga sa doom lañ jàpp en otage nii boo ñu joxul convoi bi nga yor fonds yi boo ñu ko joxul sa doom lañu kidnappé jeex na <laughs> ñu joxante rendez-vous ci autoroute bi sortie d'autoroute bi gaa yi jël mu ñëw ba foofu gaa yi am ñoo xam ne ñu nga fa woon ngir di ko xaar ñu daldi di jël alal ja daal di daw loolu lañ joxe woon comme explication waaye barki démboo njaay gaa yi nee nañu finalement xaritu baay ja convoyeur de fonds bi doom ji ak xarit bi mu doon liggéeya lool ci ci ci fourgon bi ñoom ñépp lañ jàpp te fekk nañ lu bari ci alal ji ci kër xarit bi walla xaw ma kan pour wan ne kon loolu mooy par exemple kooku noonu si c'est avéré ñoom ñoo ak waaja dawoon ak affaire millions ya convoyeur de fonds ba dawal mooy ne ñooñu par exemple kooku bu doon ci charia la buñ ko jàppee kenn du dagg loxoom. pourquoi parce que affaire bi nekkul loo xamante ne xirs da cee am mais moom moo yor affaire bi moo yor alal yi moo koy moo koy jël ci banque yi di ko dugal ci biir kii bi camion kooku noonu bu dawee affaire yi kooku loolu du sàcc nga ne ma du sàcc ma ne la dellul ci définition bi ñu wax sànq am na lu manqué il faut définition bi nga jàpp ko. mooy loo xam ne amul lu ñu denc du lu ñu denc loolu sàcc am tuddul sàcc waaw waajoo xamante ne nii tabaski dafa jot tabaski benn paa Sénégal dal di jëlum xaram yeew ko buntu këram dem tëddi kooku ñu jël ñu ñu ñu jël xar mi yóbbu loolu ki ko ki ko jël sàccu ma ah. ci charia ah, kooku du sàcc nga ne yaay yaay yaay sawaay nag yow nag tu déconnes man la je ne déconne pas est-ce que takkum xar ci mbedd loolu mooy yow yow yow yow yow xirs la mooy dugal nga ko foo xam ne denc nga ko yaakaar nga ne am xar fu ñu koy denc ci buntu kër lañ koy denc dem tëddi jamonoy tabaski rawatina biir Ndakaaru mais ëtt bi sax ku ko fa def yaa ko saraxe waxatuma laa koy def ci ci buntu kër gi kooku bu ñu jàppee waa ji kenn du dagg loxoom ci charia parce que sàccul ndax waa xar mi moom moo ko saraxee <laughs> waaw mooy le fait mu teg ko ci biti mooy waa ji moom am na moom moo dindi moo mettre en disposition xaram ngir gaa yi daal di koy fa ndax moo gën a xam ne mbedd mi du dencukaay kon mbedd mi lu dencukaay kon ci ngay xam xamee ne kon convoyeur de fonds ak waa ji nga xam ne <laughs> waa ji moo sàggat jël jël jël alalam teg ko ci mbedd mi ñu fab ko ka ko fab buñ ko jàppee loolu du sàcc wax naa la nag door du sàcc tekkiwul ne après dañ koy bàyyi ne ko demal sa ginnaaw ba nang ah non kooku dinañ ko dóori pen ne ci wàllu tanzir lay dugg dinañ ko yar loolu juge bi mooy xool yan yar moo approprié yan yan daan moo approprié ci moom mu teg ko ko waaye du pen bu charia ne nañ leen ko teg ndax remplirul li nga xam ne mooy ak càcc te loolu it ngay xame ne waaye ji nga xam ne comme ni ñuy wax agresseur nga xam ne dañuy kargaay ne leen indi leen li ngeen yor na daaw foo saak ay woo dugg ci biir njaga jaay bi ay woo indi takkaay yi nañ jigéen ñépp taggi seen takkaay ñu jox ñu daw kooku it du sàcc agresseur la sàcc il n'est pas un ndax defu ko di nëbbu nëbbuwul mais ki ñëw bëccëgu ndar kam waaye yow après tàkkusaan mu taxaw bintu buntu garage yu jàmm ma gën yorub jaasee agressé gars yi foofu jël li ñu yor daw kooku nëbbuwul nëbbu amu ci nit ñépp gis nañ ko kooku kenn du daggu loxoom waaw boo xamee définition bi rek yii nii yëpp la jaaxal parce que waa ji nëbbu amu ci ala wajhi ikhtifa gaa giñ la wax amu ci defu ko ci côté nëbbatu waaw kon ci ngay xam ne waajooju ak waaji ga ak am na keneen koo xam ne danga ciy xam ne kon waajooju ndekkitin tamit du sàcc kon yi nga xam ne dafa taxaw ci arrêt bi mel ni kuy xaar oto comme ñépp ndekete mu ngi xool seenu or gu baax gi nga xam ne am quelque quelques brins de diamant yi yiy leret ci dënnu ndaw si moom lay xool mu jekki ba kii rek gis ndaw si moom moment d'inattention rek mu xëcc ko rek teg ko ci pépp buddi kooku da ngay xam ne kii kon kii sëloo ci définition boobu waajooju bu ñu ko jàppee kenn du dagg loxoom lu tax defu ko ala wajhi ihtifa ci biir nit ñi la ko defe moom lenn rek la soxla woon mooy na inattention am mu jël ko comme que moo njëkk a bu ko defee kenn du ko jàpp voilà moo waa ji nga xam ne dafa taxaw ci <laughs> place commerçant bi comme suñu place ni muy demee walla nga dugg ci euh, euh, euh, comme place Sandaga hein bàyyi moment d'inattention rek nga jël daw loolu it kooku it bokkul ci li nga xam ne mooy ak càcc <laughs> ndax mais biir maa la ko def mooy ni nëbbu ci daal moom la da doon xaar rek na xool feneen wala lii rek mu jël ko daw moom nag pour moom bu dawee jeex na xam na ne gaa yi. ay waaja ma romboon mu jël pizza waaja waaj waaji livre kii bi <laughs> livre livreur de pizza bi yor ab scooter am <laughs> fële waa ji <laughs> lë gaare scooter bi dem ci yéeg ci benn kii xam na xare dangay génn rek gis waa ji waa jekki ñëw ba ci scooter bi jël benn jël li ci biir quoi rek waa fekk muy muy wàcc livre na benn bay wàcc mu génnee rek gis waaje waaje teg ko ci daw waaw waaw maa ngi naan mais waa moo ñàkk fayda quoi pour pour une une une pizza saa yi mooy ne kooku tamit kenn du ne waa ak tojekat la léegi mu am keneen. waaye ji nga xam ne am waraatekat la mooy gars yi dañ koo dañ koo <coughs> koo dénk tontine bi même bu dee baaxut wala kees gi trésorier la ab association mais mu war gars yi hein mu war gars yi mooy cinq millions wane woon ci kees gi waa ji luubal na deux delloo tuwaay ñu koy laaj déey mu leen di dawloo ba finalement daal mu ne daal gi kooku bu ñu ko jàppee devant le juge kenn du dangu loxoom parce que moom moo yoroon mbir mi dafa war gaa yi moo convoyeur de bi ñoo yem kon lool la yii yépp nag ñu la wax dafa xaram te buñ la jàppee dinañ la dóor ay yar yoo xam ne walla di waa ji dina la yar juge bi mooy xool li nga xam ne moom mooy yelloo ci yow mu daldi la koy teg hmm kon lool la mooy kon ci définition bi xat xam nañ ne kon ñi ñépp bokkuñ ministre bi nga xam ne tamit dañ ko voter budget te xam nga budget du kees buñ ko naan jëlal en tout cas mu am daal lu mu ci luubal ñu audité gis ne waa ji da ko kii kenn du dangu parce que affaire bi moom moo ko yor waaw mais nag dina rembourser par force ak daan yi nga xam ne moom la juge bi xool juge yu réew jullit mi xool li yey ci moom te dusage bi mu dóor ko ko mais nag àggul ci dangu loxoom kon baax na boo tax buñ naan gaa yi voilà ñu ngi nii ministre sangam détourné na deux te en plus gars yi wax loolu amuñu preuve sax ne waa ji détourné na deux yi loolu arme politique la rek waaw alternance bu am mooy euh, buñ fi jëlee nii ña ñëw def audit ngir làppaale ña fi newoon di wane ne ñoom dañoo sell dañuy kii walla audite nguur gi auditer les finance mooy de nag ñu jàpp kenn ne kii moom dafa détourné te leeg léeg ngir nag ñu prouver loolu lool moo jafe waaw léeg-léeg ñu koy wax duñ am preuve même bu doon am nañ preuve kooku yorul ak sàcc ndax moo yoroon kees bi mbir yi bit la woon boo xam ne moo ko doon gérer mu luubal ko kooku noonu bokkul ci ñi nga xam ne xaddu saariqi di dagg loxo dina ci am kon nag ginnaaw ñu gisee lii nag walillaahil hamdu wal minna waaw lenn am na mooy euh, lan mooy àttey benn laaj bala ñoo pare kon lan mooy àttey waaju sàcc dañ naan la àttee moom mooy lan mooy àttey ak càcc ak càcc waaw ak càcc dañ naan àtteem mooy ne bàkkaar la boo xam ne dafa bokk ci bàkkaar yi gën a mag comme li Seydina Abdallah ibn Abbas wax radiyallahu anhuma mu ne bokk nañ màndarga yi ñuy xame ne lii kabira la la ñuy xame ne lii bàkkaar bu mag la mooy mu nekk bàkkaar boo xam ne buur yàlla da cee digée ne ku ko def mu teg ci pen comme ne ku njaaloo nañ la teg pen bii dóor la téeméer yar bu dee ne yow ma soo woon sëy wala ku sàcc lu mat luñ koy sàcc lu ñuy kiiwe nañu dagg loxoom mu ne loolu noonu day wane ni lii bàkkaar bu mag la ak bépp bàkkaar boo xam ne suñu borom da cee digale safara wala jahannama ne kooku bu kiiwee wala bugal mu tar wala boo xam ne dafa rëbb ne ku def laanallaahu waa ji nga xam ne day yokk ak ka koy yokkal kay mees ak koy mees yooyu noonu laana allahu man ghayyara manaaral ard yooyu loolu noonu day wone bàkkaar yooyu bàkkaar yu mag la ndax bu mu dul woon bàkkaar yu mag buur yàlla du ne yonent ci male sa saam du ne buur yàlla rëbb na ko ko def laana allahu man laana waaliday buur yàlla rëbb na képp ku rëbb ay ñaari waajuram loolu yooyu kon dañuy xam ne kon rëbb sa ñaari waajur loolu bokk na ci kabaa'ir yi bii nag ba ci pen amee lañu xame lii kon ci kabaa'ir yi la ndax suñu boroom ci boppam te loolu boroom xam-xam yépp ci dëppoo këne dafa xara ndax suñu boroom moo ne ki nga xam ne wassaariqu wassaariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabaa nakaalan min allah wallahu azizun hakim suratul maida suñu boroom ne wassaariqu sàcckat bu góor bi wassaariqatu ak sàcckat bu jigéen bi faqta'u dagg leen aydiyahuma seen ñaari loxo yi mooy ku nekk dagg leen loxoom jazaan lii nekk ak pay bi maa kasabaa ci li nga xam ne moom lañu ñu fàggu nakaalat mu nekk loo xam ne mbugal la mu yàlla teg mu dissuasif minallah bàyyee tukkee fa borom bi wallahu te yàlla azizun mooy ki not ci nguuram hakimun te mooy ki xereñi ak teg moo xam li tax mu teg pen bi te loolu mooy li yelloo dagg loxo koo xam ne dafa sàcc lu mag loo xam ne lañu war a dagg loxo bu ñu deful loolu rek mooy jalgati nañ nature bi ni mu waroon a demee ndax yàlla loolu la teg loi yooyu la teg ni nii la war a dox voilà kon loolu day wone ne mbir mi <coughs> ngandum kii la alxuraan wax na yonent bi alei sat selaam gis nga wax na gis ne beneen bi moom bu dee ci côté sunna moom jarul guddal fii ñu teg nekk yonent bi alei sat selaam waxoon na ci mbiru ndaw si ñu waxoon sànq bi faboon Makka jëloon mu ne waat naa ci ki nga xam ne sama bakkan ci loxoom la ne bu Fatima bint Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam daldi woon fab de la qata'tu yadaha konoon te kon man la loolu mooy àtte bi mooy sàcc dafa xaraam ci alquran ak sunna ak ijmaul umma léegi nag kon dañuy yem foofu <clears throat> ci janaay bii di ñëw nag incha allah dañuy ñëw nag ci yan condition moo war a remplir ba tax ñu war a teg waa ji teg ñu war koo teg pen waaw te sàcc bi xam nga yonent bi aleyhi salaatu salaam a ngi doon wax moo xadiis Seydina Abdallah ibn Abbaas boobu bim naan laa yazni zaani hiina yazni wa huwa mu'min Allah wala yasriqu saariqu hiina yasriqu wa huwa mu'min ainsi de suite njaalookat bi du njaaloo jamono ja muy njaaloo fekk mu ngi de seen ngëm yàllaam ngëm yàllaam day deñ ci moom mais tekkiwul ne après day nekkub yéeféer voilà mooy mooy daal jamono jooju ngëm yàlla bu mat gi newul ci moom kuy sàcc it wax dëgg bu gëmuñ yàlla mi xam mi xaraamal lii loolu rekk ñàkk bëgg gu ko ñàkk gu ko borom bi ñàkk bëgg rek waroon naa tax waroon na koo sori li nga xam ne mooy ak sàcc waaye mu daal di koy def kon bii di ñëw nañ ci charte yi nga xam ne mooy réunir ci sàcc bi ñu man koo teg pen bi mooy daal ci gàttal ah mooy ana yan ñooy conditions yi nga xam ne fekk ñu remplir ngir ñu mën a teg pen bi nit ki loolu nag wax naa la ñaari affaire la mooy <coughs> condition yoo xam ne day fa war a remplir ci kiy sàcc ak yoo xam ne day remplir ci li nga xam ne mbir mi nga xam ne moom la waa ji sàcc loolu nag insha allah lañuy gis ci jataay bii di ñëw dugaat ci masala yi nga xam ne <clears throat> continuer masala yi nga xam ne ñoo aju ci wàllu fab insha allahu taala wallahu wa sallallahu wa ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi